kon ñu ñëw fi nga xamante ne ñu ngi woon ci li nga xamante ne mooy di tënk xew-xewu xew Badar bi nga xam ne moom lay nettali gisoon nañu nag ci àjjuma ji kon ci dix-septième jour ci fukki fan ak juróom ñaar ci la xare bi amoon nag gisoon nañ ñaari kuréel yi daldi nañuy jàmmarloo waa si def nañ lañuy def ba daldi jafalante seen biir la Abu Jahlil waxoon na Amir ibn al-Hadrami ba loolale am na tamit leneen loo xam ne waa Quraysh dañ ko doon wax mais it yéefaru dañ ko doon wax kon nag bi di wan ne non tey rek xare bi daal di jaf mooy doon wax <laughs> di nga xam ne waa juif yi ñoom bañ déggee ñu ne Amir ibn al-Hadrami Badar mooy këne sariya bu Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhu daal di nañuy faat Amir ibn al-Hadrami léegi nag te ki ko ki ko faat mooy mooy <laughs> mooy Waaqid ibn Abdillah hmm? ah Waaqid ibn Abdillah Waaqid ibn Abdillah waaw Waaqid moom moo ko moo ko faatoon léegi nag gaa yi liñ doon wax naan ha Waaqid ha waqadatil harb ha Waaqid de tar na xarbe bi mooy ne lii moom waa Quraysh ñoom duñu ko bàyyi moom ah lii moom mooy lii moom dajum kanam daal sawaay boroom a koy fajal boroom ñii daal ñoo ko def keroog it keroog badar it am na ñoo xam ne lool lañ doon wax ngir soññu gaa yi ne leen déedéet Waaqid mii nga xamante ne nii moom moo moom la moom moo faatoon suñu mbokk mi te mu ngi nee bokk ci gaa yi kooku moom de façon moo taal xare bi mooy foog ñu xare léegi ñenn ñu doon wax amir amir ibn al-Hadrami amr ibn al-Hadrami amaratil harb dundal na xare bi na mañ ko faatee <laughs> lañ doon wax léegi nag kon gisoon nañu ni nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la waajale woon armée bi ak instruction yim leen wax yim leen wax nga xam ne nee na bu kenn def dara lu dul man maay nekk ci kanamam ak loolu le léegi nag loolu le léegi nag ne leen nag bu ñu leen soree xaw a sori tuuti ba nga xam ne bu ngeen joxee seen flèche yi di ngeen nekk ñoo xamante ne nii dina mën a dal bu boobaa na ngeen génn flèche yi bu ñëwee ba giñ leen jege nag ngeen génn seen jaasi yi ba pare nag damoo taxoon mu ne leen bu fi kenn tiire noonu di hasardement parce que ñoom li ñu yoroon ci munition bariwul parce que am njëgg lañ doon génn lañ doon kari te kuy kari am njëgg mooy waa njëgg ba dinañ ko défendre waa caravane ba moo taxoon ñu yóbbaalee arme léegi nag loolu la woon léegi nag mu ne leen nag comme que munition yi bariwul bu fi ku nekk nekk di tiire lu nekk de balaa kenn tiire na ko leer ne dina fexe dina am daal li ëpp ci njortam que ne dina dal mu dóor a tiire que bu ñu fi jeexalee suñuy munition te xare bi demagul fen bu boobaa problème day am de léegi nag lool la nag kon nag gisoon nañu ci jataay bi weesu ma a leen xuumu waay wa jóg leen ilaa jannatin ci aljana yoo xamante ne nii arduha mooy largeur ba samawat wal ardi mooy asamaan yeeg suuf yi bi mu waxee lool nag Seydina Anas na radiyallahu anhu nee na moo ko nettali ci xadiis mu nekk Sahih Muslim mu ne léegi nag fekk kii ne ko Umayr ibn al-Humam miñ la doon wax keroog ibn <laughs> Umayr ibn al-Humam ibn al-Jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa mu daal dina yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko gane lan yonent bi alayhi salatu wassalam lan laa dégg mu ne ko ma ne quumu jóg leen ilaa jannatin ci aljana yoo xamante ne nii ardu as-samaawaati wal mu ne ko ha mu ne yonent bi alayhi salaam ne ko ha kay mu ne ko baxin baxin baxin baxin mooy ne kali mooy baat la boo xamante ne nii pour tagg ak gërëm li nga xam ne moom nga dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waa Umayr lan moo la yóbbu ngaan ay baxin baxin ndax tamit kàddu la goo xamante ne nii mooy puukare la woon tamit mu ne ko lan moo tax ngay wax loolu le baxin baxin nii mu ne ko maa ngi ma ne ko mu ne ko man de yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxuma ko maa ngi wàcc yàlla lu dul bokk yaakaar bokku ci ñi nga xam ne ñoo dugg ajjana jooju ngay wax nii mu ne ko nag fa innaka min ahliha yëgal ne nag yow bokk nga ci ñi dugg ajjana ca la génne woon ay tàndarma yoo xam ne moom la doon lekk moom laa doon wax naan tem nga ne eh mais yow weeru koor lañ noon ma ne la waaw parce que yonent mi alayhi salaatu wassalaam moo leen ne woon bu ñu jegee seen noon yi war a xareek ñoom fekkoon mu nekk weeru koor da leen doon permettre ñu daal di lekk ngir mën a dëgërlu ngir mën a xareek noon yi mu daal di koy génn ca bësaasam fa nga xamante ne nii fa mu ko defoon tam ca mbarma daa fa mu defoon bi nga xam ne pochette ba mu defoon tàndarma ya di lekk nag daal di jël mbir yi sànni fële ne man de bu ma dundee fekk àndarma yi jeexul fekk àndarma yi ma koy lekkoon jeex loolu de mooy dund gi moom gudd na léegi nag ci la sànnee tàndarma yi xare yi bañ li nga xam ne noonu lay faatoo après waaye xare bi ni mu tàmbalee ginaaw lii abu jëm ci ah, imam ibnu isaaq rahmatullahi alayhi nettali mu ne nag geroog bi nga xamante ne nii gisoon nañu fi nga xamante ne nii ci la Abu Jahl daal di woon euh, tuumaal ki nga xamante ne nii mooy Utba ibn Rabi'a tapet ne dafa tapet bi mu gisee Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ak gaayam yi nga xam ne ay lekkatu gëléem lañu te nag doomam mu nga ca biir léegi nag Utba ibn Rabi'a mer ne woon say dinañ xam kan moom mu kii nga xam ne moo gën a tapet ñépp doomu yaay may ma ñeex yii bu doon waxi wolof dinañu gis say man est ce que man ak moom man Utba ana kan mooy ki nga xamante ne nii mooy tàppe nag léegi nag Utba ibn Rabi'a nag daal di ut léegi nag bi nga xam ne noonu la dem muy ut benn benn casque boo xam ne moom lay def ci bopp bi mais comme que bopp bi ngandamaa bopp la yoroon amul benn ci casque yi nekk ci arme bi xajul woon ci bopp bi léegi nag mu daal di jël benn benn benn sër benn benn kaala daal moom la daal di takk ci wërale ko ci bopp bi nag daal di koy takk noonu boo xamante ne ni ab burdo moom la takk noonu la ne ab burdo ba mu yoroon moom la jël daal di koy takk defar ko casque moom Utbatu ibn Rabi'a léegi nag mu daal di ne bi nga xam ne nag ci la ñaari kuréel yi taxaw njëkk a rey keroog ci yéeféer yi mooy al aswad ibn abdil asad al-Maxzumi nekkoon nit koo xam ne ku bon na woon te yées ay ay léegi gars yi dañu taxaw noonu ñaari armée yi taxaw noonu noonu ci àjjuma ñu noonu la ci suba gi léegi nag moom mu ne maa ngi wàcc yàlla laa man nii di al aswad ibn abdil asad al maxzumi bokkoon ci kurélu ci waasoo waa abu jahlin fa la bokkoon léegi nag mu ne maa ngi waat ne man dinaa dem gis nga seen seen mbalka yële teenu badar yee nga xam ne ñoom dañ koo fatt yenn ñu bàyyi ko nekk ci ginnaawam mu nekk seen ginnaaw ñu nekk taxaw ci kanam kanamam mat naa ne ci yàlla dinaa fa dem naan par force wala ma daal di koy buum wala boog ñu daal di may faat léegi nag mu génn noonu bi muy génn nag jóge nag ci kuréelu waa Quraysh nag di ñëw si nag jubal si foofu nag wiiri ne day dem ci mbalkam yi daal di naan par force ci teen bi Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu génn fekk ko fa mu moom daal di koy baaji jege di jege rek mu daal di koy fëgg benn jaasi tël tànk bi daal di naaw laa wax daal tànk bi naaw fële sawaay di dar di dar mu ko waa mënatu la dox mënatu la jóg sax waaye darhu ne moom mooy di di watatu nag ne de toute façon moom li nga xam ne moom la waat par force dina ko def dina watatu di darnu ba ci teen dina naan bi nga xam ne noonu lay def rek xam Hamza daal di koy jekkali rimb ko beneen jaasi sawaay faatu foofale moom lañ njëkk a faat ci waa Quraysh ak tamit ci jullit ñoom ña fa faat ñépp moom lañ njëkk faat bi nga xam ne nag noonu la demee Quraysh gis ne ah am na seen benn waay boo xam ne faat nañu ko te ñoom nag xamuñu woon ne Hamza Seydina Hamza la radiyallahu anhu ndax fii mooy jullit ñi dañu doon kii dañoo kawlewu woon waaw mooy da ngay jël les les moyens dañoo sol woon ay mbubu koŋ comme ni ñu gisee yonent mi alayhi salaatu salaam lee keroog li Seydina Umar ibn al-Khattab wax ci jotaay bii weesu radiyallahu anhu jullit ñi noonu la woon ñenn ñi dañoo soloon dañu soloon ñi ci man yépp ay mbubu koŋ ba pare nekk ñoo xamante ne nii dañoo kagulewu muur seen xar kanam yi noonu ba duñ leen xàmmee léegi nag Utbatu ibn Rabi'a ngir wan ne moom du tapet mu daal di génn nag comme la Abu Jahlin waxoon gaa yépp a taxaw nag walla ñaari armée jàkk waarloo nañ al aswad moom deena ndax xam sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib liquide na ko léegi ci côté bi léegi nag Utba daal di génn nag daal di woo génn moo ak ki nga xamante ne nii mooy frère bi petit frère am di Shaybat ibn Rabi'a génne waale doomam di al Walid mi nga xam ne moom lañ koy dakkantal naan ko abal walid muy al walid ibn utba muy kan utba di mag gi mooy magu famille bi waaye mooy magu sax ñu nekk ci armée bi yëpp quraish ak frère am moom shayba ibn rabi'a ak doomam bi al walid ibn utba ibn rabi'a ñu daal di génn nag taxaw nag daal di jóge ci armée quraish bi ñëw ba ci diggante ñoom ak jullit ñu taxaw ci digg bi daal di woote nag léegi nag sayyidna am kii nag urwa kii utba daal di woote ne biraz lay woowe mubaraza dafa ñëw rek ne biraz léegi bi ñu nee dañ birage birage mooy léewaatoo ay wa nag ñëw ñun ñett ngi ñett taxaw nañ na ñett génn ci yéen ñëw bi ñu waxee loolu rek ñetti jeune ci waa ansaar daal di tëb muy Awf ak Muawiz ibn al-Harith moom ñoom seen yaay moo tuddoon Afra moo tax ñoo gën a siiwe ci ibn Afra doomi Afra yooyu le radiyallahu anhum beneen góor boo xam ne am nañu ne Sayyidina Abdallah ibn Rawaha la sahibu sariratu dhahabiyya radiyallahu anha wa ardaha léegi nag ñoom ñoo génn bi ñu génnee comme que ñoom it dañoo kagulewu léegi mot ba ne leen hé yéen ñooñu yéenay ñan ñu ne ko ñun ñii am mbooloo lañ ci waa Lamsaar ñun ñett ñi ñëpp ci waa Lamsaar waa Medina lañ bokk say Utba ne leen ak faun kiram yéen di ay nawle yu tedd ngeen waaye nag soxlawuñ leen léegi nag ca la yuuxoo wax ca kaw moom Utba ibn Rabi'a ne yaa na akhrij ilayna akfana min qawmina yow Muhammad yaa ngi may dégg man Utba maa wax soxlawuñ ñii même bu dee ne ñoom tedd nañu ah ñoom moom il mérite d'être respecté waaye nag ñun ñi ma soxla génneel yow Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ñoo xam ne suñuy nawle lañ te jóge Quraysh comme ñun mbokk deretam ñun ñooñu leen bëgg a laaleel tay ci njëkkante mubaaraza gi ñuy woowee la waatoo gi kooraakoor bii de ay wa yonente bi aleyi salaatu salaam nag ne léegi nag moom mooy tànn ñi war a jóg mu ne qum yaa Ubayda ibn al-Haaris ne Ubayda ibn al-Haaris nekkoon doom ki nga xamante ne nii mooy doomu Haaris bi nga xam ne mooy Mutallib bële nekkoon frère ci Haashim mu ne ko yow jógal mu ne ko jógal ne qum yaa Hamza ne yow Hamza ibn Abdul Muttalib mooy baay ki xam ne ko jógal ne qum yaa Ali ne Asadullahi al-Ghaalibi Ali Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne ko jógal ñii ñépp ci waa Banu Hashim lañ bokk keneen ki mooy Banu Abdul Muttalib te ñoom benn la Banu al Muttalib ñoom benn lañ woon léegi nag mu ngi noonu ñuy ñoo génn Seydina Ubayda ibn al Harith Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib Seydina Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib yi ñooñ la yonent bi alayhi salaatu salaam ne jóg leen léegi nag bi ñu jógee ñu agsi Seydina léegi nag comme ko Utba du xam ñan la que dañoo sori déggul bi yonent bi alayhi salaatu lay ñan léegi nag Ubayda ibn al-Harith ne man damay Ubayda ibn al-Harith Seydina Hamza ne man maay Hamza ibn Abdul Muttalib Seydina Ali ne man maay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum Utba ne ak faawun kiram gaa yi yéen ñii lañ soxla woon yéenay naw la yu tedd yi tey la xare bi nag di commencer léegi nag bi gaa yi nekkee noonu nag mooy kan ak kan moo ànd Seydina euh, kii Hamza moom moo doon xareek Shayba Utba mi nga xam ne moo mag moo mag Ubayda ibn al-Harith ki nga xam ne mooy doomu Utba ji nag di al-Walid ibn Utba moo mag Seydina Ali ibn Abi Talib ñoo leewaatoo léegi nag leewaatoo bi takk léegi nag nan la mujjee loolu la ñuy gis ci jotaay bii ni ñëw insha Allahu ta'ala wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa